zul bijaadayni zul bijaadayni mm-hmm. muy eh, kii nettalem zul bijaadayni noonu lay siiwee woon zul bijaadayni am nañu ne Abdallah la mujj tudd abdallah imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi daal dinay nettali nettaleem moom mii di Zul Bijaadayni ak imaam ibn manda ñoom ñaar ñépp imaam ibn isxaaq imaam ibn manda ñu jëla ko ci seydina ibn mas'ud mais après dinaa la wax càllale imaam càllale yooyu na ko noonu imaam al bazaar daal dina koy solo eh, imaam al baghawi it solo na ko raxmatullah aleyhi jamii eh, imaam al waaqidi muhammad ibn umar ibn waaqidinal waaqit yi daal na koy solo imaam ibn Isxaaq dane wa haddathani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris at-Taymi anna Abdallah ibn Mas'ud mooy gis nga càllale bi inqitaa mooy dafa rupture ah mu ne wa haddathani nettali na wa Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris mu ne Muhammad doom Ibrahim ibn al-Haaris at-Taymi moom moom moo ne anna abdallah ibn mas'ud kana seydina abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu kaana yuhaddisu nekkoon na doon nettali après mu nettali nettali Zul Bijaadayn kanta imaam al-Haythami indi na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne rawaahu al-Bazzaar an shaykhihi Abbaad ibn Ahmad mu ne imaam al-Bazzaar solo na bi sanadin boo xam ne wérul mu ko jële ko ci sëriñam di Abbaad ibn Ahmad al-Arzami mu ne wa huwa matruk moom nag matrukul de mooy ay waxam moom it jaru da dàq ganaar waaw Ah. imaam al-Baghawi it soloo ko comme niñ la ko waxe ci ah. góor yoo xam ne ci càll ba ñu wér lañ waaye dafa am rupture comme comme rek imaam Ibn fii waaw imaam Ibn Mandah parey la moom soloo ko ci yoonu Sa'd ibn Salt an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdillah ibn Mas'ud loolu noonu gis nga foofu sax moom am na jokkaloo imaam al-Waaqidi nag imaam al-Waaqidi eh, moom ak eh, imaam al-Bazzaar gis nga nee na la imaam al gi imaam al-Baghawi bokk rahmatullah moom sa ko solo ci guddaayam sauf que dafa am rupture imaam al-Waaqidi moom jar da présenter que moom it tàllaleem wérul eh, bu dee càllale imaam bu dee xadiis bi imaam ibn Ishaq solo jaare ko ci seydna Abdullah ibn Mas'ud boobu dafa commencé mbiru saxaaba bi du zil bija zul bijaaday ni tabu waaye buñ jëlee li ñoom euh, al-Waaqidi wag ñooñu ak euh, imaam al-Baghawi rahmatullah ala al-jami' euh, foofu surtout bu imaam al-Waaqidi bi bi sanadin da'if muy premièrement kii mooy kan ne kaana Abdullah dhul bijaadayni min Muzayna mu ne dina ñëw ci dhul bijaadayni mooy lan luy dhul bijaadayni ne na la ba insha allah dinañ ñëw euh, lan mooy dhul bijaadayni mu ne kaana abdullahi dhul bijaadayni abdullah da di dhul bijaadayni min muzayna ci waa muzayna la bokkoon waaw moo la ñaan dhul bijaadayni al muzani bokkoon ci tribu de muzayna maata abuhu wa huwa saghir falam yuwarrithu shay'a mu ne moom c'est que kii histoire am mooy moom baayam mooy bi baayam di génn àddina moom orphelin la mooy jirim la baayam dafa génn àddina fekk mu nekk ndaw yaayam rekk nekk ak moom waaye mooy tribu yooyu ni mel bàyyi te mooy di magu baayam wala rakku baayam nag dal di koy jël hein ne mu moo koy yor ba ni nga xam ne ci lay nekke mën a dëgër tamit am lu bari waaw waa ji nekk ci moom di màgg ba bi màggee mu nekk koo xam ne ku buur yàlla mooy bàyyil bi mu génne àddina moom amul dara lu loo xam ne bàyyil na ko lu mu ko mën a doon sauf que bi ko bàyyi xam bi yoree bi màggee ah xéewal yi nag buntu xéewal yi ubbeeku mooy moom mu nekk boroom alal mu nekk boroom al alal wa kaanat lahu ibilun wa ghanamun wa raqiq mu ne moom nag dafa amoon li nga xam ne mooy ay gëléem wa ghanamun amoon ay uh, ay jur hein wa raqiq ak ay jaam waaw loolu lépp mu mujju leen moom mu ne fa lamma qadima rasulullahi na nag soriwuloon Medina tribu de na soriwuloon Medina noonu ak ay Juhayna même Juhayna it soriwul léegi nee na bi yonent bi aleyhi salaatu salaam nag dégmale gàddaay si Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ja'alat nafsuhu tatuuqu ila al islaam wala yaqdiru alayhi min ammihi xatta madat sunuun wa mashaahid wal mashaahidu kulluha neen nag bi yonent bi aleyhi salaatu salaam gàddaay see moom Abdallah Zul Bijaadayni instant bi Abdallah bu dee ci histoire am côté bi Abdallah kon lañ ko doon wax wala tur bi nga xam ne moom la ci woon waaye waaye Zul Bijaadayni nekk bu ko woon te dinañ wax dinañ gis lan moo tax ñu tudde ko noonu ak kan moo ko tudde léegi moom mu xaar yonent mi aleyhi salaatu ñëw gàddaay si nekk dina at yi dem moom nag bëggoon na dugg ci l'islam bu yàgg waaye manu ko woon parce que bon bàyyi ko xam bi saa yi gis na ne bëggul lislaam dara te moo ko yar mooy léppam ko waaw fee kii bés bu ma nee ko damay dugg ci l'islam léegi mu doon xaar bàyyitex bi hein ba ni nga xam ne nekk fa ba ay at yu bari romb daanaka xare yonent ma lay saab saab yépp romb ba mu des tabu waaw non ñu romb waaw yu bari romb fan sarafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min fathi makka raji'an ila madina noonu la mbir yu mais jataay yu bari kii yu bari xare yu bari romb ba ni nga xam ne fathu makka ci lay amee ba yonent bi alei satu salaam jóge makka dal di dégmal ñibbisiwaat madinatul munawwara après comme mooy après Hunayn yooyu yépp am ba pare hein bi loolu nag amee nag bon fa qaala abdullah zul bijaadayni li am abdullah zul bijaadayni wax wax bàytax bi ne ko yaa am qad intadartu islaamaka falaa araaka turiidu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa'dhan lii fil islaam mu ne ko ah bàytax sama sama bàytax ah man de doon naa xaar nga dugg ci lislaam doon naa gis ngay ngay ngay dugg ci nga doon naa xaar nga dugg ci lislaam waaye gis naa ne yow daal ah gisuma nga jublu Seydina Muhammad dara waaw mooy alayhi salaam gis naa ne daal bëggoo ko dara kon nag comme que yow bëggoo ko te bëggoo dugg ci diineem waaw fa'zan lii fil islaam te nga maa jox ndigal waaye man ma dugg ci lislaam man fa qaala baytix bi mer ne ko wallahi la in ittaba'ta muhammadan sallallahu alayhi wa sallam laa taraktu bi yadika shay'an kuntu a'taytuka a'taytuka a'taytukaha a'taytukahu illa intaza'tuhu minka hatta thawbayk waaw baytix bi mer ne ko wallahi maa ngi war ci yàlla la in ittabaata muhammadan bés boo fi toppee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa laa taraktu bi yadika shay'an gis nga sa loxo denn dara laa dul bàyyeeti sa loxo mooy alal cépp laay confisquer waaw je vais waaw dara laa dul bàyyeeti sa loxo lépp laay foqar ci waaw lépp laay nangu alal yépp naa ko nangu gis nga sa ibil yéeg sa gëléem yéeg sa xar yéeg sa jaam yi lépp lay nangu confisqué ko waxuma la la xatta saw bayka même yére yi nga sol dinaa ko nangu parce que yow maay sa lépp maa la yoroon boo amee li nga am maa tax waaw bés boo fi duggee ci diine ju bees bi boo fi duggee ci diine ju bees bi mu noonu laa lay def fa mais zul bi jaa day ni ne ko waaye mais waa ana wallahi muttabi'un muhammadana wa muslimun waa taarikun ibadata alxajari walwatan waaw wa hada ma bi yadi fa xud mu ne ah, nga jàpp man nag jàppuma loolu man nag wallahi maa ngi wat ci yàlla muttabi'un muhammadan man nag damay bu fi nekk di xaar parce que ñoom diw d'accord ñoom wala lool non man nga leen ko wax ciy teggin comme ni mu def ngir convaincre leen buñ bañee ne nga dem ko wax voilà moo tax mu ne ah <laughs> baax na man nag <laughs> man nag damay topp Seydina Muhammad ah, te wa muslimun te jullit la mooy damay nekk jullit bàyyi wa taariku na ibadatal xajari wal wasal damay bàyyi di jaamu ay xeer ak ay xërëm léegi nag alal bi nga ne da ngay nangu kaay ma yombalal wa hadha ma bi yadi fa xud lii moo nekk sama loxo même nekk sama loxo jëlal leneen lépp jël fa axada kullama ataahu hatta jarradahu min isaari ne ko yére bi it génneel summil waaw parce lii lépp bu ma la yorul woon doo ko am waaw nee na fa jaa ummahu fa qata'at bijaadan lahaa fa tazara bi waaxidin wartadaa bil aaxar bi mu demee noonu mu dikkal yaayam waaw ko ah sama baay tex de sama frère baay moo ma déshérité nangu na li ma amoon yépp alal ma amoon yépp nee na moo ko moom léegi xataa yére yi ma soloon nangu na ko léegi nag ah man nag yaay maa ngi nii yaay ji daal di koy daggal benn yére bu diis loolu mooy bijaat comme l'imam Ibn Hisham wax waaw mu ne albijaadu alkisaa'ul ghaliz aljaafi albijaad mooy benn mbalaan la yére bu diis la waaw bu diis a diis lay doon mu ne euh, kon mooy mbalaan yére bu diis la mu utal ko ko nag benn mu dagg ko ñaari dagg nag benn bi fatazara bi waaxidin wartadaa bi aaxar benn bi mu def ko làmbaayu suuf benn bi mu def ko làmbaayu kawam mooy deux pièces ko mooy bu dee lool mooy deux pièces man yooyu dama cee xawul a xam dara mooy daal ñaari yére mooy ni nit di sole mbubb ak tubay voilà mooy loolu laa ci jublu <laughs> léegi nee na summa aqbala ila al madina fa tojaa fi l masjid léegi nag comme mu jóge Muzayna ah, waaw ñëw medinatul munawwara comme que daa bëgg a tuub si doxandéem la xamu fi kenn mu dem ci jàkka ji ndax jàkka ji mooy ma waa kulli gharib waaw réew julli ni jàkka mooy ma waa kulli gharib mooy euh, euh, delluwaayum te mooy këru képp koo xam ne étranger nga ku tumuraanke nga te amoo ku la yoragul gisoon nañu rulu jàkka yi ah yàgg na léegi mu dem tëdd foofu ci jàkka ji amul woon buntu amul woon ñu naan hée yaa ngi ñëw des fois jàkka yi sax nga ñëw julli jot ngay ñëw ngeen ñëw bàyyi biw ma yor caabi ja walla ñu yor caabi kenn newu fi waaw ñuy woon te laaj waaw kenn yorul beneen caabi loolu dal na ma Sénégal te amaana ñuy déglu dal na leen wala ñu dégg ko mu dal bis boobu moom ñëw ba ci jàkka ji xamuñu nu ñuy def parce que ñu yor caabi ji daanaka kenn ñëwul amoon nañ nag ay ngànt waaw ñépp taxaw ci buntu jàkka ji xaw ma finalement nan la demeeti woon sax fàtte naa ni mu demee ni mu jeexe waaye loolu moom am na man fekke naa loolu jàkka yi nag amul woon loolu mooy amul woon foo xam ne dañ naan daa am caabi yu ñuy tëj mu ñëw nag dugg ci biir daal di tëdd ci jàkka ji waaw thumma salla ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam subha kon mooy lii lépp guddi la woon te lool tamit mooy logique que buñ ko summee mu man a dem ci yaayam waaw mooy nangu gi nga xam ne moom lañu nangoo yéreeg <laughs> mooy guddi la waa pëccëg gi nii muy dox def yaramu neen ci àll bi ñépp di ko gis <laughs> nee na kon summa salla ba mu fa fanaanee ci jàkka ji ci suba mu daal di julli ak ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa Hmm? wa kaana rasulullahi mu ne te ndaw yàlla li sallallahu dafa nekkoon yatasaffahu nnaasa idaa nsarafa min as-subh fa nadara ilayhi fa ankara mu ne yonent ma lay saar saam nag bu ma soon a jiite nit ñi ba tourné day xool nit ñi di xool anakan moo ñëw ak tamit diw ku absenté mu laajte ay nouvelle am lan moo tax diw moom gisuñu ko mbaa jàmm la yu mel noonu ndax niw nit boo nee kilifa yooyu dañ ko war a bàyyi xel waxuma la lool rek ay àndandoo rek wala ngeen bokkub daayira wala ngeen bokkub kon ab association wala lool bu dee koo xam ne wala ngeen di ñëw ci jàkka ji bu ngeen gisee koo xam ne gis ngeen ne ñëwul te da doon ñëw surtout mu ñëwul benn jour beneen jour da ngeen di xool ci lan la war a nekk mais du ngeen toog rek indifférent non non rawatina bu dee njiit nga ngay ngay ngay bàyyi xel di seetlu ana kan moo teew ak ku teewul ki teewul lan moo tax teewul mbaa jàmm la. ak yu mel noonu loolu dafa am solo yonent ma lay saar sax nag da doon def lool da doon def loolu bu ma soona julli ba pare lool mu doon tourner noonu loolu lépp da ko doon xoolaale léegi bi muy xool ba gis waa yi fa ankara mooy kii daal kii moom maa ngi koy dóor a gis de <laughs> kii moom dëkkul ci ci suñu dëkk bi Madina ala saakin abdul saar alayhi salaatu wassalaam fa qaala man ant mu ne ko yow la kan nee na fant sa balahu waa ji daal di koy wax hein ci li nga xamante ne nii mooy euh, mooy fim mu cosaanoo waaw fa qaala mu ne yonent ma lay saar saam ne ko anta abdullah zul bijaadayni mooy mu ko waxee kiiwam mu ne ko ah fekk waxu ko sax ne ko man sama yaay ak lii damaa dem nii loolu waxu ko ko mais dana ko rek man la diw abdallah almuzani ak wax ko tamit ay maamam abdallah nangam nangam ak nangam almuzani yonent ma lay saar am na ko anta abdallah dul bijaadayn ah yow yaa abdallah boroom ñaari kii yi yére yi nga xam dañu dagg dañ ko dagg comme nit tailleur buy jële ab piis piis mooy ab tissu <laughs> piis daal di koy dagg mu nekk ñaar benn bi pour mbubb mi benn bi pour tubéy mu ne ko ah yow yaay Abdallah Dul Bijaadayni ci noonu lañ ko tudde Dul Bijaadayni imaam Ibn Hisham dane wa innama summiya Dul Bijaadayni li annahu kaana yunaaza'u ila al-islaam eh, fa yamna'u qawmuhu min dhalik wa yudayyiquuna alayhi hatta tarakuuhu fi bijaadin laysa alayhi ghayruhu fa haraba minhum ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa lamma kaana qariban minhu shaqqa bijaadahu bithnayni fatazara bi waaxidin washtamala bil aaxir thumma ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qiila lahu dhul bijaadayni li dhaalik imaam Ibn Hisham contrairement ak li imaam al-Waaqidi wax fee waaye riwaaya imaam al-Waaqidi bi ñu ne woon sànq imaam Ibn Hisham moom it bi sanadin da'if ndax dafa ñëw rek wax. mu ne dañ koo tudde Dul Bijaadayni ndax moom dafa bëggoon a ñëw ci lislaam dugg ci lislaam waa ñoñam tere ko mooy waa Muzayna mooy bàyyiti xam mooy bàyyiti xam la doon ñu ko doon taral nag ci kawam ba ni ñu ko bàyyee bàyyee luñ ko benn alal lu dul ñaari ab yére benn yére bu diis waaw mu di daw nag jóge foofu Muzayna ñëw ci Yonent bi alayhi salaam bi mu jegee ñëw bay jege Medina nag mu jël yé ngandum yére boobu ngandum euh, dara jooju wala dara boobu daal di koy xotti ñaari mu nekk ñaar benn mu def ko làmbaayu suufam benn bi mu def ko làmbaayu kawam dikkal yonent bi alayhi salaam ba mu ñëwee nag nit ña xam histoire am fa qiila ñu ne ko lahoo ñeel ko zul bijaadayni boroom ñaari sër yi voilà loolu la imaam ibn Hisham wax moom it bi sanadin da'if léegi bu dee bu ñaatee ci riwaay imaam al-Waaqidi bale moom bi sanadin da'if aydan mu ne kon yonent mi alei sat salaam ne ko anta Abdallah Zul Bijaadayni yow yaa Abdallah Zul Bijaadayni ginnaaw gi mu ne ko inzil minni qariban ne ko nag nekkal fu jege bu ma sori mooy fi ngay dëkk dalal foo xam ne soriwul mu ne fa kaana yaquunu fi adyaafihi wa yu'allimuhu al-Qur'aan xatta qaraa quraanan kathiira mu ne moom nag nekkoon na eh, da doon bokk nag ci ñi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon teral ganam yi wa yuallimuhu alquraan doon ko xamal alquraan xatta qaraa quraanan kathiiran ba ni muy jàngi alquraan yu bari moom dul bijaa day ni mu judd am xam-xam alquraan mu xam alquraan lu bari mu ne nag waaye wa kaana rajulan sayyitan fa kaana yaqumu fil masjidi fa yarfa'u sawtahu fil qira'a mu ne woon nag eh, dafa ne woon koo xam ne nag buur yàlla da koo mayoon baat bu porté mooy voix baat bi dafa fooroon waaw ne mooy da doon taxaw dinaa fi la ci jàkka ji mais buy jàng comme que baat bi dafa foor ci kaw lay wax bu doon jàng fa qaala Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu ne eh, ya rasulallah alaa tasma'a haadha al-a'raabi yarfa'u sawtahu bil-qur'aan hatta qad mana'a an ci yonent mi sallallahu mais gisoo kaw kaw bi taxaw di julli mais moom sax buy julli ca kaw ak kaw lay wax ba daanaka day tere ñeneen ñu mën a concentré wu a tamit di jàng quoi di mën a jàng nee na fa qaala rasulullah yonent mi alei satu salaam ne seydna omar da'uhu ya omar ne ko bàyyi ko fa innahu qad xaraja muhaajiran ila allahi taala wa ila rasulih ndax moom dafa génn gàddaay xaalal nekk kuy gàddaay jëm ilallahi ci buur yàlla taala mu kawe ila rasuli ak ci ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa lamma xaraja rasulullah walla fii nag mooy mooy mooy li nga xam ne nag mooy lii am lien ak fi ñu nekk di ghazwatu Tabuk mu ne kon falamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila Tabuk qaala ya rasulallah ud'u allah ta'ala li shahada bi shahada neen nag bi yonent ma sa saam keroog bi ñuy waajal dem tabu dañuy génn nag Abdallah dul Bijaadayni radiyallahu anhu ñëw na yonent ma sa saam ah al-Muzani ma sa saam nag damaa bëggoon nga buur yàlla may ma xare bi ñu jëm ma nekk martyr waaw ma faatu ci yoonu yàlla yenent alayhi salaatu salaam eh, daldi koy takkal benn affaire ci kii bi ci loxo bi fi naan doole ji ndax dana ko ëndil ma benn xas benn xas ci garab samura ak garab mu indil ko ko mooy li ngay dagg ci garab gi bi mu ko ko indilee yeneen tubaab saa saa am mu ñëw takk ko ci loxoom takk ko ci fi ñu naan doole ji mu takkal ko foofu ne allahumma inni ahrimu damahu anil kuffaar yeneen tubaab saa saa am kii buur yàlla man yeneen tubaab saa saa am may ñaan nga xaraamal deretam ci kuffaar yi ci yéeféer yi nee na bi yonent mi aleyhi salaatu waxee loolu mu ne ko ah yaa rasuulallah laysa hada aratu de mu ne ko yonent mi aleyhi salaatu man yow daa dafa mel ni déggoo li ma wax de waxuma nga ñaanal ma ngir ma bañ a faatu de damaa ñaan ngir xare bii ñu dem ma faatu fa nekk martyr <coughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko innaka ida xarajta gaaziyan fi sabilillahi fa axadatka alxuma fa qatalatka fa anta shahid wa in waqasatka daabatuk fa anta shahidun la tubaali bi ayatin kaan yeneen ma lay saar saam ne ko nag yëgal ne ina innaka yow dëgg-dëgg idaa xarajta gis nga boo génnee ghaziyan gis nga yoonu yàlla boo ci génnee fi sabilillah di xare ngir yàlla ci yoonu yàlla fa axadatka al xumaa xumaa gi sibiru jàpp la fa qatalatka mu faat la sibiru faat la fekk yaa ngi ci yoonu ci toolu xare wala ci yoon wi di dem fa anta shahid yow shahid mi waaw yow shahid mi loolu Alxuraan waxoon képp ku génn min baytihi muhaajiran ila Allah thumma yudrikul mawt yudrikuhul mawt faqad waqa'a ajruhu ah képp koo xamante ni dafa génn këram di gàddaay jëm ci buur yàlla te jihaad façon gàddaay la voilà kooku bu faatoo summa yudrikul maw kooku ak ayam ak payam buur yàlla mi dara warul moo ko warul voilà léegi kon mu ne ko même boo demee di gàddaay di di di xare ji ci yoonu yàlla sibiru dal la daal di lay faat fa anta shahid yow martir nga wa ida waqasatka bu la bu la bu la jogee dàbbatuka sa sa sa sa dàbba gi moo xam gëléem gi wala mbaam wi wala fas wi nga jaare fa faatu fa anta shahid yow shahiid nga laa tubaali bi ay yetikaan léegi nag comme ko xam nga loolu ak tamit ki ñu faat réellement bi ngay ñaan yow ñun ñépp ay shahiid lañ kon nag bul bàyyeeti xel ci ban ci moo la dal mu ne falamma nazalu Tabuk aqaamu biha ayyaman thumma tuwuffiya Abdullah Zul Bijaadayni waaw léegi nag ba ñu àggee foofu nag ca la Abdallah Zul Bijaadayni Tabuk ñu toog ay fan ci la door a génn àddina moom Zul Bijaadayni xoolal riwaay imaam ibn kii bi ibn Mas'ud bi bi mooy bi bi imaam al eh, ibn ibn ibn Isxaaq tudd mu ne foofu Seydina mu ne kon dane woon xaddatanay nettal na Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris at-Taymi moo ma nett anna Abdallah ibn Mas'ud kana Seydina Abdallah ibn Mas'ud kaana yuxaddisu nekkoon na doon nettali qaala nee na qumtu min jawfi lay nee na Seydina Abdallah ibn Mas'ud nee na léegi ñu ngi ci riwaay imaam al Ibn Isa mu ne damaa jóg Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na dana damaa jóg ci guddi gi wa ana ma'a rasulillahi fi ghazwati Tabuk fekk ñu ngi woon ghazwatu Tabuk ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na fa ra'aytu shu'latan fii min fi fii nahiyati al ma gis benn flamme benn jum waaw ci safara ma gis ko benn jum ci côté fii arme bi nii nekk fekk mu guddi mu guddi qaala fattaba'tuha anzur ilayha ma topp ko di xo mais guddi gi ñépp di nelaw moom lée moom lan la kan mooy bouger na la yor ab kii nee na fa ida rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa abu bakar wa umar nee na bi di topp ba xaw ko affaire bi xool bu baax gis ndeke yonent mi alayhi salaatu salaam la seydna abu bakar seydna umar mu ne fa ida abdullah ibn abdullah zul bijaadayni almuzani qadman ndekete yoo fa ma leen gis ca côté ba mooy newuñ fi gaay ne mais ci wet gi ndeke dañ ko doon utal fu ñu ko suul foofu ndek abdullah zul bijaadayn almuzani moo génn àddina wa ida hum qad xafaru lahu ma fekk man bi ma leen di gis ma ñëw fekk ne gasal nañ ko ba pare mu ne wa rasulullahi ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam fi xufratihi mu ci biir gi mooy fi ñu ko war a suul wa abu bakrin wa omar yudniyaanihi ilay ñu koy ñu koy yoor mooy yonent bi alayhi salaam nekk ci biir euh, bàmmeel bi fi ñu ko war a denc ci biir kàmb gi ñu koy yoor nag di ko jox néew bi ngir mu daal di koy teg man koo denc <coughs> wa yaqulu mu ngi naan ad adniya ila ilayya axaakuma jottali leen ma bi mu duggee ba taxaw bu baax ne leen jottali leen ma seen seen mbokk mi nee na ñu daal di koy jox bi mu paree nag nee na yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy ñaanal ne allahumma inni amsaytu radiyan ya allahumma buur yàlla inni man de inni man rasuulullah ah am saytu bi may gont de raadiyan maa ngi gërëmoon anhu abdallah zul bijaadayni mi génnaa dina farodi anhu yal nanga ko gërëm te kontaan ci moom yal na am sa ngërëm man gërëm naa ko de làq na sama ngërëm allah waaw nee na nag après ci noonu la ko denc Seydina na ibn Mas'ud nee na qaala yaqulu Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud nee na bi mu déggee ñaan gu réy gii yéey ngërëmuy mais yàlla ak yonent mais loolu loolooy suñu mais looloo tax nit di nekk di lan finalité jullit bu dul loolu mooy amul mooy ngërëmu yàlla ak ngërëmu yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu mooy li gën lu nit mën a am kii nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo ne moom am na ko abdallah seydna abdullah ibn mas'ud ne yaa laytani kuntu kuntu saaxibal xufra waay waay aka neexoon ma nekkoon maay kooku waay laa ah ma maa a nekk palaasu kii ñu fekkoon man la ñuy suul man ibn mas'ud ndax lan ma dégg ñu ne ma may faat yenn saa salaam di ma denc ne may buur yàlla kii gërëm naa yow gërëm ko ay neexoon ma nekk te loolu moom xam nga ne bu ko yonent ma saa saa waxee mooy nekk na moom mooy borom bi gërëm na ko ah loolu mooy li jëmoon ci mbiru Zul Bijaadayn kon keroog moom mii dafa faatu Tabuk mais te kenn reyu ko xam nga xare amu fa sax mais mooy li ko neen timare saar sam mooy nit ki loolu la tamit noo faatoo ci yoonu yàlla rek ah yow it fa anta ah. waaw bul xool ndax lan moo la faat loolu lépp du ci dara waaw essentiel moo ci yoonu yàlla nga faatu yow anta shahid yow shahid nga te loolu moo dal seydina abdallah ibn abdallah dul bijaadayni radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawaahu